a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalina wa imaami almuttaqiina seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbi ajmaciin amma baadu annaxu almaysuur aljuzu thaani kon tey ñu war a gis cours vingt-sixième cours di almustathna bil bi illa al mustathna bi illaa loolu mooy titre bi euh, waaye balaa cours boobu defoon nañ ci nag benn introduction benn bumbustal bu am solo boo xam ne daanaka may nañu ñu dugg xam nañ luy mustasna duñ ci jaaraat waxoon nañ ñaari façon yi am yooyu tamit muttasil ak munqati' loolu tamit mooy duñu ci jaaraat léegi nag balaa loolu ñu ñëwaat ci exercice yi nga xam ne ñoo concerné woon alxaalu dane woon tamarin bi ci njëkk complément d'état alxaal amoon moom lañ gisoon bii passé exercice am daa dane woon daa tegal makaanal isfaari xaalan munaasiban defal place bi nga xam ne dara newu fa xaal complément d'état boo xam ne xaal mooy àll bi nit ki di nekke boo xam ne mooy approprié moom mooy dëppoo foofu mu ne aada alqaaidu min alxarbi aada alqaaidu min alxarbi après mu def ay foo war a def dara kon nag naan man nga ne aada alqaaidu min alxarbi mansuuran wala nga ne zafiran comme rajaal jaysh zafiran bu la ci neex nga wax mooy gañe rek dañu jóge général bi jóge na ci xeex bi nekk koo xam ne dañ koo gañe waaye bu dee bu la neexee nga ne mahzuman rek ñu gañe ko am sa defet nga ne aada al qaaidu min al harbi man mu nekk koo xam ne dañ koo gañe bi ci tegu ra'aytu talaamida ra'aytu gis naa talaamida élèves yi nga ne raajiina minal madrasati ndax dafa def ra'aytu talaamiida diggante boobu def fi dara nga waroon fi def xaal bi minal madrasati danga naan ra'aytu talaamiida na ñuy dellusi minal madrasati bàyyeekoo ca école ba raajiina mooy xaal bi ba nga leen gisee ci ban état lañ ne dañ doon dellu bi ci tegu rajaa abi après mu def ay ku dara newul nga war fi def xaal bi minal amali man nga ne rajaa abi masruuran minal amali rajaa dellusi si na abi sama baay masruuran nekk ku kontaan minal amali jóge fa muy liggéeyee xëy na dafa am prime masruuran boobu léegi beneen exercice bi ci tegu nga ne bay da ne woon bayyinil xaala thumma but xarakata ma lawnu ahmar waneel xaal bi complément d'état bi après nga maas li nekk en rouge da ne woon haraba abrahatu wa jay shin beek haa boobu nga waroon commence kii nuun bi nga waroon commence fa daxala taabu ubbeeku bi nga waroon commence qurayi shin bi tegu ci nga waroon commence makka taabu tëju bi tegu woon ci nga waroon commence mansuuriina léegi maas bi ñun la ñuy njëkke haraba dang naan haraba abrahatu wa jayshuhu jayshuhu haalikiina haalikiina fa daxalat fa daxalat qurayshun fa daxalat qurayshun makkata mansuuriina haraba buddina daw na abrahatu waaja ñu naan ah, abraha al ashram wa jayshuhu ak lanam armée ba kii na seen xaal nekk ñoo xamante ne nii dañ leen a gañe alak leen ñu alak leen mooy ñu duma leen fa daxalat mu dugg Quraysh waa Quraysh màkkata dugg màkka comme que ba ñëw dañoo génnoon dem ci montagne yi itim màkka na seen ñoom ñu nekk ñoo xam ne dañoo gañe léegi fii ginnaaw bi nga maasee mu ne la ana xaal yi nga ne haalikiina la ak na abrahatu wa jayshuhu haalikiina lan moo nekkoon seen xaal bi ñuy dellu bi ñuy daw dañoo nekk ñu ñu alak waaye Makka waa Makka waa Quraysh bi ñuy dugg Makka lan moo nekkoon seen xaal mooy ñoo xam ne dañ leen dimbali ñu gañe mansuuriin kon haalikiina ak mansuuriina ñooy xaal yi nga gis ne yépp mansuub la léegi bi ci tegu wa fi hadha al miim boobu nga waroon commence wulida rasulullahi sallallahu alayhi wa ba'a saa bi ak haa bi nga waroon commence allah haa boobu it nga waroon commence mubashi raa bi am alif bi koy xëcc nga waroon commence wanadhi raa boobu am alif bu koy xëcc nga waroon commence kon danga naan te ci at moomu wa danga naan kon boo koy maas li wa fi hadha al aami wa fi hadha al aami wulida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama alladi ba'athahu alladi ba'athahu allahu mubashiran wa nadhiran mubashiran wa nadhiran te ci at moomu ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam juddoo moom mi nga xam ne yàlla da koo yónni mu nekk koo xam ne day béggale te day xuppewaate day xuppaate léegi ana xaal bi nga ne mubashiran moom mooy xaal bi bul wax nadhiran de ndax nadhiran moom boo waxee lii moom war nga koo xam ndax bu boobaa comme ko wabi danga naan waawul atfi nadiran lan la maatuuf la voilà moom dañ ko maatu maatuuf la ci lan ci nadiran kon ana lan mooy xaal bi mu mubashiran moom yàlla da koo yónni lan mooy xaalam bi ko yàlla yónnee mu nekk koo xam ne day lan day dégalaate day xuppaate waaye day xuppaate bi loolu lan moo tax mënoo koo kii ndax loolu moom naatu moo dox seen diggante wabi te loolu kii la ma kii la nu mu tudd euh, maanaam naatu maatuuf la mooy moom lan la maatuuf la kon bul juum mukk di ko jox àtteeb kële léegi kon bi ci tegu mu ne katama musa baa bi tegu ci nga waroon commence ib nuun bi nga waroon commence umayrin isla miim bi ñu xëcc bi alif bi xëcc nga waroon commence min u ak haa waroon commence boobu danga naan katama ibnu umayrin mus'ab ibnu umayrin mus'ab ibnu umayr danga naan Mus'ab ibnu Umayrin islaamahu xaaifan min ummihi comme boo ne Muslim ibnul Hajjaaj ibnu Muslim al-Qushayri an-Naysaburi katama Mus'ab Mus'ab Mus'ab bu Umayr Mus'ab ibnu Umayr islaamahu xaaifan min ummihi léegi nag mu ne la léegi ana xaal bi nga ne xaaifan léegi xaaifan mooy lan xaaifan moom mooy xaal bi léegi bi mu jóon kon xaayifan mooy complément d'état bi léegi bi mujjoon mooy aarib maa lawnu ahmar euh, dane woon aaya alxuraan la woon ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhalladhiina aamanuu idhaa jaa'akumul mu'minaatu muhaajiraatin famtahinuuhunna yaa ayyuhalladhiina aamanuu yéen ñi ngeen xam ne gëm idaa jaakum bu leen dikkalee almuminaatu jigéen ñu way gëm ñu jigéen ñi muhaajiraatin seen ñu nekk ñoo xam ne dañoo gàddaay famtahinuhunna na ngeen leen examiner mu ne kon li ne woon enrou jaakumul danga naan jaa a jaa jaa a bi mooy lan jaa fi'lu maadin mabni kum bi mooy lan moom damir la mooy comme ka jaaka jaa anii damirun mabniyun fii mahalli nasbi bi bihi dafa nekk moom mii maf'ulun bihi la kum bi damirun mabni maf'ulun bihi fii mahalli nasbi man nga ko waxee noonu tamit jaa kan la dikkal kum yéen damirun mabniyun ma wala nga ne maf'ulun bihi damirun mabniyun fi mahalli nasbi almuminaatu fa'ilun marfu'un bi dammati jam'u muannas saalim la mais fii du du changer mu muhajiraatin xaal muhajiraatin lan moo tax waxuñ muhajiraatan ndax waxoon nan al jam'u al muannas saalimu yunsabu wayu jarru bil kasrati comme ko dañ koy nasab di ko kasra di ko dañ koy nasab di ko jar ci kasra moo tax mu fii nasab la woon mais comme que jamu muannas saalim la moo dañ koy kasra rek naan muhajiraatin xaalun xaal la boo xamante ne nii maj euh, mansuubun bil kasrati majruurun dañ ko man euh, majruurun ma mansuubun mansuubun bil kasrati li annahu jam'un muannathun saalimun mansuubun dañ koo nasab bil kasrati ci kasra ndax lan li annahu ndax moom jam'un muannathun saalimun loolu moo doon exercice léegi nag ñu ñëw kon ci suñu kóoru tay noonu al mustasna bi illaa bii weesu kon introduction bi ma la waxoon waxoon nañ définiroon lañ lan mooy excepté ci benn affaire mu am ñaar muttasil ak munqati' bu ma nee gis naa xale yë- gis naa euh, waa kër gi yépp population sénégalaise bi yépp gis naa leen ba mu des ba mu des euh, mbaam mbaamu waa dëkk bële mooy mbaam mi bokkul ci nit ñi boobu munqatin la alors que bu ma nee gis naa population sénégalaise bi yépp ba mu des móodu móodu ci population bi la bokk loolu lañ naan muttasil istithna muttasil mustasna al mustasna mustasna muttasil léegi nag waxoon nañu adaat yi tamit joxewoon na nañ yi ay ñoom xalaa ala siwa ak xayru ak illaa bi ñun nag illa rek lañuy ñuy gis al mustasna bi illa al mustasna bi illa mu ne al mustasna bi illaa mu ne seppee li nga xam ne dañ koy seppee loolu mooy excepté li ñuy excepté jaare ko ci illa suuf illaa mooy suuf laa ilaaha amul buur illallah ku dul yàlla amul benn yàlla boo xam ne jaamu ko dina jariñ ñàkk koo jaamu du lori neen ku dul yàlla kon almustasna almustasna bi illaa nuqtataani ismun yuzkaru ba'da illaa xarfil istithna kon almustasna bi illaa mu ne ismun tur lay doon yuzkaru baada illaa boo xam ne dañ koy tudd après illaa lañ koy tudd illaa bi nga xam ne moom xarf istisna moom particule la boo xam ne pour istisna moom article la boo xam ne dañ koy utiliser pour mën a seetee comme buñ nee sauf hormis bu ma nee gis naa ñépp hormis diw wala suuf diw loolu la ñépp laa gis ba mu des mooy ba mu des mu ne moom mooy xar li nga xam ne moom la ñu utiliser mooy liy taxaw ba mu des mooy illaa xarfu istisna kon lool kon al mustasna ndax dafa am dina ko wax nii mustasna bi illaa léegi nag mu joxe exemple daxala ak talaamiizu illaa xaalidan daxala dugg na ak talaamiisu élèves yépp illaa xaalidan ba mu des xaalid xaalid kon ci élèves yi la bokk léegi mu ne ak talaamiis muy élèves yi moom la ñuy woowe al mustasna minhu mooy li nga xam ne dañoo seppee ci moom ci loo bi nga xam ne ci lañ tiiree kenn ci ñoom muy xaalid loo bi nga xam ne moom la ñuy tiire ensemble boobu moom la ñuy tudde al mustasna minhu mooy li may seppee minhu mooy jëli ko ci biir jëli ko foofu loolu dañ koy tudde al mustasna minhu léegi nag Xaalid moom la ñuy tudde al mustasna bu léegi nag il suffit bu dee illaa moo ko jiitu ñu ne al mustasna bi illa bu dee xalaa moo ko jiitu ñu ne al mustasna bi xalaa bu dee ada ñu ne al mustasna bi ada bu dee siwa al mustasna bi siwa bu dee xayr al mustasna bi xayr ainsi de suite ñun nag comme que illaa rek moo ñu concerné kon lan ngay jàpp fii mooy kon istisna al istisna dafa am deux côtés yoo xamante ne trois côtés mooy dangay gis loo xam ne mooy ensemble bi nga xam ne ci laay tirer dara te boobu mooy bi ma la def kon muttasil la bu dee li may li may jële ci ensemble boobu ci ensemble bi la bokk mais man naa seetee loo xam ne bokkul ci ensemble bi comme munqati bu ma nee gis naa waa kër gi yëpp ba mu des seen mbaam mi te man waa kër gi nit ñi laa ci jubluwoon nga gis ne kon mbaam mi fi ma ko tiiree tiirew ma ko ci biir nit ñi mais ensemble bu njëkk bi bi nga xam ne fa la nit ñépp fa la mbooloo moom di nekk ensemble boobu moom la ñuy tudde al mustasna minhu ki may seppee nag ki may excepté suuf diw diw moomu may wax kooku la ñuy tudde bi illaa bu dee illaa moom moo ko jiitu woon léegi nag mu lay ñëwal nag ci Euh, al mustasna bi illaa ay kaa ay atteem mu ne ida kaanatil jumlatu ça dépend moom ay atteem day changer ci façon phrase yi ak naka lay demee est-ce que saa su ne par exemple illaa xaalidan rek laa mën a wax wala est-ce que am na kaa yoo xam ne xaalidan muy mustasna minhu bi comme que moom la ñuy bi al mustasna bi illa boobu pas minhu minhu mooy talamis al mustasna billah est-ce que toujours lay doon nii comme xaalidan mu ne nag àtte yooyu moom la ñuy gis ni mu ne la ida kaanatil jumlatu musbatatan ida kaanatil jumlatu musbatatan wal mustasna minhu mazkuran fal mustasna bi illaa mansuuban mansuubun wujuban ñu répété waat ida kaanatil jumlatu musbatatan wal mustasna minhu mazkuran fal mustasna bi illaa mansuubun wujuban loolu mooy lan mu ne exemple bala ma ñëw daxalat ne ida kaanat bu dee dafa nekk al jumlatu phrase bi musbatatan muy frase affirmative phrase affirmative loolu ñépp xam nañ ko mooy bu may saxal benn mbir bu ma nee Moodu sàcc na loolu moom bu ma nee Moodu sàcc na mooy man dama affirmer dama saxal mbir mi loolu mooy jumla musbata mu ne boo amee phrase bu mel noonu wal mustasna wal mustasna minhu te li ñuy seppee mooy ensemble boobu loo boobu nga xam ne ci laay tiiree mazkuran ñu tudd ko loolu day wane ne kon lan mustasna léeg-léeg kenn du ko tudd dañ koy dañ koy gindi du fi tudd duñ ko tudd mais mu ne bu dee kon jumla bi phrase bi daa nekk phrase affirmative mooy loo xam ne day saxal ba pare mustasna minhu mooy li may seppee ensemble bi njëkk bi woom nga xam ne ci laay tiiree li may seppee ñu tudd ko ci ci phrase bi mu ne bu boobaa nag àtte bi lii la fal mustasna bi illaa mansuuban mansuubun wujuban bu boobaa mustasna bi nga xam ne illaa lañ utiliser ngir mën a seppee ngir mën a def excepté exception bi boobu moom dañ koy nasab wujuban par force amoo choix boo ko deful zéro nga yam léegi mu ne exemple mooy mu ne daxala dugg na ak talaamiidu élèves yi illaa xaalidan ba mu des xaalid léegi première li ngay xool dana la bu jumla bi nekkee jumlatun musbatatun léegi mooy al jumla jumlatun musbata mooy boo xam ne affirmative da xool est-ce que lii luy affirmer la wala négation la ma ne daxalu dugg na talaamidu illaa xaalidan ñépp dugg nañ ba mu des xaalid loolu dama affirmer mooy ne sama wax jooju man nañ ma ci wax lan mooy ne dama affirmer te defuma négation négation mooy bu ma dàqee ne non élèves yëpp dugguñu de bu ma ne woon élèves yi dugguñu ku dul Xaalid rekk a dugg élèves yi dugguñ maa comme maa wala laa yu mel noonu nga xam ne damay dàq ah bu boobaa loolu lañ naan phrase négative alors que bii phrase affirmative la léegi phrase affirmative ñun njëkk loolu la ñuy njëkk a seet est-ce que moom la bu ko doonee mu ne la kon jàppal benn ko wal musta wal mustasna minhu madhkuran mustasna minhu bi ñu tudd ko mustasna minhu mooy loo ensemble boobu nga xam ne ci laay tiiree li may settee bu dee istisna la mustasna la la muttasil bi nga xam ne lay taqaloo man at talaamiidu ñu bari lañ mooy ensemble bi kon kon tudd nañ ko mustasna minhu bi mu ne nag bu demee nii phrase affirmative plus ñu tudd ensemble bi ma war a jële ki may ñi nga xam ne ci laay except jël jël def exception kenn ci ensemble boobu wala ñenn ci ensemble bi tudd nañ ko ba pare ma utiliser illaa après moom kon bu boobaa xaalidan rek laa mën a wax man wax xaalidun bu doon keneen tamit bu doon euh, mahmud dama naan illaa mahmuda mahmudan mahmud moo ñëwul mahmudan laay wax manuma wax mahmudun kon ci cas mu al mustasna bi illaa te mooy xaalib bu boobaa mansuub laa koy wujuban par ci farata yoo xam ne par force la léegi nag boobu mooy àtte bu njëkk bi mu ne la am na beneen àtte est-ce que boobu cas rek existe mu ne non mu ne la amma wa kanta amma bi nag defu ko mais yaa koy xam ida kaanatil jumlatu manfiyatan wal mustathna minhu madhkuran fal mustathna bi illaa imma mansuubun aw imma badalun min al mustathna minhu mu ne beneen kaa ida kaana kantaa nag bu dee nag dafa nekk al jumlatu phrase bi cette fois-ci manfiyata nekk phrase négative boo xam ne day dàq kenn gisuma kenn xam nga bu ma nee gisuma kenn lool phrase négative la mais bu ma nee gis naa ñépp lool phrase affirmative la kon phrase négative mooy damay dàq mu ne nag bu dee phrase négative la man fiya boo xam ne damay dàq wal mustasna minhu te mustasna minhu bi muy ensemble boobu loo boobu nga xam ne ci laay génnee ki may kii léeg li ci ëpp bu dee munqati muttasil la mu ne la bu dee tëloo boobu dañ koo tudd mu ne bu boobaa fal mustasna bi illaa ci ñaari di nga am nag ñaari possibilité cette fois-ci imma mansubun soit kon mustasna bi illaa bi mooy ki may excepté ki ma ciy génne ci mbir mi kooku soit mu nekk loo xam ne dañ koy maas mansuub day nekk mansuub mooy fin bee tax ñuy wax wala imma wala mu nekk badalun badal badal xamoon nañ ko mooy liy remplacer minal mustasna minhu nekk koo xam ne day nekk badal remplacer naa minhu kon am nga deux te badal lan lañ la waxoon day jël àttee ci muy remplacer ndax manoo boo remplacer koo xam ne moom poste bi mu nekk signé rek la man yow mënoo ñëw remplacer ko pare naan nag ah en plus de signé damay yokk déedéet signé rek ngay man yow yi kon badal kon dalaa bëgg a xon bu dee phrase négative la te mustasna minhu bi ñu tudd ko mu ne kon al mustasna bi illa soit da ngay am possibilité soit nga def ko mansu comme bu comme biñ gis sànq bu dee phrase affirmative la wala mu nekk badal te badal bu ko nekkee bu boobaa kon mooy atte yi mustasna minhu muy looboobu bu dee damma la moom damma lay jël bu dee fatxa moom fatxa jël noonu lay demee kon imma badalun min al mustasna minhu léegi nag mu ñëw ci exemple mu ne la exemple maa daxala talaamiidu illaa xaalidun maa daxala duggul comme que phrase négative la bu ñuy dàq maa daxala duggul at talaamiidu élèves yi illaa xaalidun ku dul xaalid xaalid rekk dugg bu boobaa xaalid bi mu ne la badalun min at talaamiid moom dafa mel ni kuy remplacer élèves yi comme que day dafa nekk moo tax foo gisee ñu jox la phrase bu mel nii ne la analyse ko maas ko nii maa daxala talaamil illaa xaalidun kon xaalid moom lan la danga naan badal doo wax mustasna minu danga naan moom badal la badal kon xaalidun badalun moom dafee mooy ki nga xam ne moo remplacé minat talaamil yi dafa nekk badal seen remplacement ci leen di remplacé boo kon mooy ban mooy kaa boo xam ne moom badal la kon te waxoon naa la badal day jël place attee ki muy remplace comme que talaamiizu lañ waxoon kon xaali dun lañuy wax kon par exemple maa daxala talaamiizu illaa Aïcha tu voilà ndax lan talaamiizu Aïcha tu ngay wax kon damma la damma ndax badal day jël attee ki mu remplacer léegi bi nga xam ne rek day nekk mansuub mu ne la exemple maa daxalat talaamiizu illaa xaalidan moom laa la dangay da ngay am choix yow bu la neexee mooy boo ci def baax na moo tax mu ne la imma mansuubun imma badalun min al-mustasna minhu même exercice même phrase bi la même exemple bi la mais xaalidun mooy boo xam ne badal la illaa xaalid illaa xaalidun mooy bi nga xam ne badal la day remplacer illaa xaalidan mooy bi nga xam ne moom lan la boobu mansuub lay doon moom naa minhu bi moom mansuub la te du nekk badal mooy ne xaalid day nekk moom lan la naa minhu la moom lañ seppee mais mais rôle badal lay yor mais bu dee fii mansuub rôle badal bu ko yoree mooy lu ñu maase ki ñuy remplacer lañ koy maase mu ne maa daxala duggul ak talaamiisu élèves yi illaa xaalidan ba mu des man euh, xaalid mu ne la ne ma joxaat l'exemple boo xam ne ñoom ñaar presque dañuy duggandoo mu ne la maa ra'aytu talaamiisa illaa xaalidan maa ra'aytu gisuma at talaamiisa élèves yi illaa xaalidan ku dul xaalid xaalid rek laa gis mu ne la bii nii dafa nekk badal bu la neexee nga ne badal la wala bu la neexee aw mansuub wala mu nekk mansuub ndax lan ndax badal bi fii xaalidan la mais ki muy remplacer nan lañ commence talaamida dafa nekk complément d'objet direct te complément d'objet direct mansuub la kon nag comme que moom ki muy remplacer badal bi dafa nekk mansuub moom day nekk mansuub moo tax boo ko doon analyser par exemple phrase bi nga ñëw ne maara aytu ñu ne la analyser ma xaalidan boo nee Xaalid moom dafa nekk euh, mansub wax nga dëgg boo nee badal la mooy boo nee mustasna minu bi badal la moom wax nga dëgg waaye boo nee tamit mansub rek la moom it wax nga dëgg ndax dafa fekk badal bi ki mu war a remplacer ki muy remplacer moom mansub lañ commencé talaamita kon loolu la léegi nag mu ne la des na beneen cas après d'après gis nañ phrase affirmative ak phrase négative yoo xamante ne nii mustasna minhu bi dañu leen tudd mooy loo bi may gindi ensemble bi nga xam ne ci laay tiiree kenn wala ensemble bi may njëkk tudd de toute de toute façon même bu dee tiirewu ci kenn ensemble boobu kenn mooy yi ñu gis ñaari cas yi dañu leen tudd léegi nag ñu gis kaa boo xam ne. moom tudduñu ko ensemble bi dañ ko dindi mu ne nag kaa boobu ida kaanatil jumlatu manfiyatan wal mustasna minhu ghayra madhkurin fal mustasna bi illaa badalun min al mustasna minhu al mahdhuuf wa yusamma dhalika wa yusamma dhalika istithnaa'an mufarragha wa yusamma dhalika istithna'an mufarragha wala mufarraghan loolu mooy lan mu ne idha kaanat troisième cas boo xam ne phrase bi négative la comme cas bu mujj bi biñ gisoon sànq mu ne nag idha kaanat bu dee dafa nekk al jumlatu phrase bi man manfiyata nekk phrase boo xamante ne ni phrase négative la wal mustathna minhu ensemble bi nga xamante ni moom la ñuy seetee moom la ñuy tiiree mu en tout cas ensemble bi ñuy njëkk a tudd mbooloo moomu mbooloo comme ak gis naa élèves yëpp gis naa waa dëkk bi yëpp waa dëkk bi yëpp noonu noonu ghayra madhkurin fekk nag kenn tudd ko tey dañ ko effacer ci phrase bi mu ne nag bu dee phrase bi dafa nekk négative ba pare moom mustasna bi kenn tudd ko xam nga lan moo ko remplacer lan moo ko différencier cas bi biñ gisoon sànq mooy ne fee mustasna minhu bi dañ koo tudd même cas bu njëkk bi ñoom dañ leen a tudd fii nag mooy cas boo xam ne moom tudduñu ko mu ne bu dee dafa nekk phrase négative te mustasna minhu bi nekk tudduñu ko mu ne nag bu boobaa fal mustasna bi illaa mustasna bi illaa bi bu boobaa badalun badal lay nekk remplaçant minal mustasna minhu day remplacer mustasna minhu bi nga xam ne al mahzufi bi nga xam ne dañ koo effacer kenn tudd ko kenn gisoo ko ci phrase bi déggoo ko mu ne nag te bu boobaa dañ koy woowe mu istithna dañuy woowe phrase boobu wa yusanna zalika loolu jëf jooju istithna an mufarraxan mooy istithna boo xam mufarraxan mooy foo xam dafa wéet dara new fa mooy istithna la boo xam ne lan moo tax ñu tudde ko lool ndax mustasna minhu bi kenn tudd ko comme que moom lu am solo la ci mbir mi ndax bala ma ñëw ne damay accepter dara ci benn il faut li ma koy li ma ci li ma koy jëlee am comme que nag nekk fi ñu tudde ko mu farbalan mooy xaali mag buñ ne makaanun faarira wala mooy xaali mooy boo xam ne dara newu ci na excepté seppee boo xam ne mu farraxan comme si dara new fa woon mu ne la exemple maa daxala illaa xaalidun maa daxala duggul illaa xaalidun ku dul xaalid ay mu ne la lool lan lay teg ndax fii premièrement nga xool ne waa phrase négative la de maa daxala maa da ngay gis yooyu nga xam dañuy dàq maa naafiya day dàq daxala kenn duggul illaa xaalidun ku dul xaalid léegi nga ne waaw mustasna minhu bi anamu ndax dañu ñëw rek xam nga fee ne maa daxala talaamiizu fii kenn tudd leen mu ne la lool ay maa daxala ahadun illaa xaalidun loolu li muy mooy ay maa daxala ay mooy egg mooy loolu li muy tekki maa daxala duggul ahadun kenn illaa xaalidun ku dul xaalid léegi nag xaalid moom dafay nekk di remplacer ahadun mais ahadun kenn tudd ko dañ koo effacer mais tamit manoon nga ne ay maa daxala talaami illaa xaalidun man nga koo wax mais ahadun moo gën a général mooy kenn duggul ko dul xaalid mais kon ko tudduñ kenn kenn ahadun bu boobaa Xaalid moom lan lay nekk badal mooy day remplacer kan lay remplacer naa minhu bi nga xam ne ensemble boobu nga xam ne kenn tudd ko muy ahadul personne kenn duggul xudul Xaalid kon Xaalid dun ngay wax ndax lan badal la te badal day remplacer lan ki nga xam ne moom lay remplacer te fii kooku lan la fa'il la ki muy remplacer daxala kan moo duggul illaa xaalidun ku dul xaalid mooy amoon na luñ sote comme maa daxala talaamiiz illaa comme ñool la woon léegi ñu dindi talaamiiz kon xaalidun ngay wax ndax dafiy taxawal ki ñu effacé comme fii ahadun mu ne la beneen exemple mu ne la maa daxala illaa faatimatu maa daxala duggul illaa faatimatu ku dul faatima léegi mu def ay ñaari astérisque mu ne ida kaana al minhu gayra madkuurin wal mustasna bi illaa muannasa wala muannasan yabqa mu ne ida kaana lan moo tax mu ne maa daxala illaa faatimatu te faatimatu féminin la jigéen la mais pourquoi waxul maa daxalat loolu nag la lay expliquer li mu ne la ida kaana bu dee dafa nekk al mustasna minhu ghayra madhkurin bu dee mustasna minhu bi kenn tudd ko wal mustasna bi illaa te mustasna bi illaa moom mooy ki nga xam ne mustasna bi illaa mooy tur bi ñëw après juste après illaa te ñuy excepté moom lañ seppee ci mbir mi nekk jigéen mu annasan mu nekk jigéen mu ne bu boobaa verbe bi yabqal fi'lu verbe bi day reste di nekk mudhakkaran nekk góor comme ko tudd ñu lan mustasna minhu muy ensemble bu njëkk bi kenn tudd ko mais verbe bi góor la ñoom góor la verbe bi nekk góor même buñ tuddul mustasna minhu mais al mustasna bi illa mooy li nga xam ne mooy ñëw juste après illa nekk la nekk jigéen bu boobaa verbe bi du moom du ko topp du ko topp naan day comme que jigéen la day nekk verbe bi day res nekk day des nekk jigéen góor moo tax nga ne maa daxala duggul illaa Fatima tu ku dul Fatima léegi sànq euh, bi ñuy gis illaa mooy illaa dafa defoon benn astérisque bu ma gisuloon ca définition ba ismun al mustasna bi illaa ismun yuzkaru ba'da illaa harfi dane woon dane daa defoon benn assyri mu ne xayru wa siwaa ismaani qad yakuunaani bi maana illaa fa yajri calayhima iraabu almustathna bi illaa wa yudaafaani ila ma ba'dahuma mu ne kon xam nga bii weesu waxoon naa la ne huit xuruuful istithna moo am adaatul istithna yi ñu utiliser pour mën a seppee waxoon naa la huit yi tuddaloon naa la ko ay laa yakunu xalaa ada ak bii ñoom siwa ak xayru ak illaa ainsi de suite yooyu nag la la xayru boobu ma tuddoon ak siwa yooyu yëpp xayru mooy suuf ak siwa yooyu ba mu des yooyu ñoo bokk li ñuy teg mu ne ismaani ñaari tur lañu xayru ak siwa kat yakunaani léeg-léeg nag ñu nekk bi maanaa illaa ñu yor maanaa illaa ndax ñoom comme que tamit yi ñuy seppee lañ bokk mooy ñoo bokk presque moom laa la waxoon ne presque ñoo bokk lu ñuy teg mu ne nag lu bari dañ ñoom dañuy yor maanaay ndax xat yakunu xat bi fii da doo tekki lan léeg-léeg mooy ñoom ñoom ñii lu bari léeg lu ci bari day nekk lan dañuy jël maanaa illaa bu boobaa nag fa yajri alayhima léegi nag kon day daw seen kaw i'rab al bi illa kon ni ñuy i'rab al mustasna bi illaa ci kaa boobu al mustasna bi ghayr wa siwa noonu lañ leen di même acte yi lañuy yor wayu yudaafaani ila ma ba'dahuma bu boobaa nag ñoom dañ leen di lan toftale annexé leen ci li nga xam ne mooy ñëw après ñoom mooy dañuy yor àtteem léegi ñu ñëw ñu continuer fi ñu ne woon kon kaa bi ñu ne woon mooy phrase boo xam ne phrase négative la mustasna minhu bi kenn tudd ko mu ne la bu boobaa kon mustasna bi illaa day nekk badal jox mu jox la dem exercice bu exemple bi mu jëwoon maa daxala illaa fatimatu mu ne la fii bul inquiété wu naan pourquoi waxuñ maa daxal ak ndax fatimatu jigéen la mu ne la bu dee mustasna minhu bi kenn tudd ko te al mustasna bi illaa mooy li ñuy ñëw après illaa te moom lañu seet bi jële ci mbir mi nekk jigéen bu boobaa verbe bi day des nekk góor mu ne la beneen exemple ba léegi maa ra'aytu illaa xaalidan ay maa ra'aytu ahadan illaa xaalidan mu ne la maa ra'aytu gisuma illaa xaalidan ku dul xaalid xaalid rek laa gis fii lan moo tax ndax Xaalid lan la Badal la ndax waxoon naa la Badal day topp ak tey ki muy remplacer comme que fii ki muy remplacer complément d'objet direct la mooy mustafna minhu bi moom lan la complément d'objet direct la maara aytu man anam ju sujet bi mooy tubi man man gisuma comme si dama ne woon moo tax mu ne ay maara aytu ahadan gisuma kenn kon ahadan lan la maf'ulun bihi la te mooy lan gisuma kenn te moom mooy mustasna minhu bi kon koo dañ ko effacé nag te moom mansuub la kon xaalid bu ñëwee mus badal la comme que moom lay remplacer kon day nekk mansuub moo tax illaa xaalidan fële li taxoon ma daxala illaa fatimatu mu nekk damma fatimatu dafa fekk ne daxala sujet moom lañ effacé te moom mooy mustasna minhu bi nga sujet la te dañ koy rafaa looloo tax kon ñu rafaa Faatimatu léegi nag kon loolu mooy ñetti kaa yi léegi nag mu ñëw ci inrab mu ne inrab léegi day inrab nag naka lañ koy analyser yii liñ gis nii kon gis nañ al mustasna bi illaa wax nañ li muy tekki jox nañ la kaa yi nga xamante ne nii ñetti kaa yi bu njëkk bi boo xam ne day bu phrase bi nekkee phrase affirmative te mustasna minhu bi ñu tudd ko mu ne la boobu bu boobaa mustasna bi illaa bi mooy ci ñuy seppee te muy ñëw après illaa kook day nekk mansuub par force mu ne la kanta bu dee phrase bi dafa nekk phrase négative mustasna minhu bi mooy ensemble biy njëkk ñu tudd ko mu ne la bu boobaa fal mustasna bi illaa mustasna bii ñëw après illaa juste kook ñuy seppee soit mu nekk lan badal wala mu nekk nasab lu ñu mansuub te bu dee baral mooy lu mustafna minhu bi nu ñu ko maase rek moom noonu lañ koy maase dernier cas bi ñu gis léegi mu ne bu dee phrase bi dafa nekk phrase négative mustasna minhu bi kenn tudd ko mu ne nag bu boobaa mustasna bi illa te muy ñëw juste après illa kooku badal lay nekk nu ñu maase nu ñu waroon a maase ki ñu effacé rek mustasna minhu bi mooy da xool ban rôle la zone la war a la doon la waroon a jouer ci verbe ci phrase bi bu dee dañ ne moom moo war moo doon jëf-jëf ji mais tudduñu ko bu boobaa kon rafa ngay def lan badal bi mooy mustasna bi bi illaa bi day nekk badal te kon li ñu maase li ñu waroon a maase bee noonu lañ koy maase bu dee complément d'objet rek kon mansub lañ koy maas moom mustas badal boobu di mustasna bi illaa bi léegi nag mu ne la nii lañ leen di analyser exemple ma daxalat talaamiidu illaa fatimatu wala illaa fatimata mu ne la maa daxalat kenn duggul ak talaamiisu élèves yi illaa ndax faatu lan moo tax mu naan fatimata wala fatimatu ndax da nga am choix premièrement phrase bi phrase la te tudd nañ ci mustasna minhu bi dañ la woon da ngay am choix deux cas soit nga def ko mansuub wala nga def ko badal bu dee badal nga ko def da nga naan maa daxalat talaamiisu ma fatimatu ndax talaamiisu lay remplacer te kon comme que zu lañ wax kon tu ngay wax bu dee nag moom mansuub la ngoobaa dañ naan illaa fatimata kon na naan maa maa an naafiya maa day tere day dàq boobu maa an naafiya day dàq daxala fi'lu maadin mabni fi'lu maadin mabniyun at-talaamiidu faa'ilun marfuu'un bi dammati sujet la boo xam dañ ko rafaa ci damma illaa xarful istisnaa'i mabni moom xarf article boobu nga xam ne mooy pronom yooyu ñuy utiliser xaw ma particule xaw ma sax na lañ koy tudde xarf particule boo xam ne ngir lan la ngir CP mabni te dañ ko dafa mabni faatima ta bu dee Fatima ta nga wax bu boobaa nag naan mustasna bi illaa mustasna bi illaa mansuubun bil fathati moom mooy mustasna moom lañ seppeede bi illaa jaare ko ci illaa mansuubun dañ koo nasab bil fatxati ci fatxa bu dee nag fatimatu nga wax bu boobaa nga ne moo tax mu ne wa yajuuzu raf'u na wu badalun min at-talaamiil bu boobaa da ne wa yajuuzu kon ba war na bu la neexee nga def ar-raf'u man nga tamit arrafon rafaa ko ala annahu ci kaw ne moom fatimatu badalun badal la min at-talaamiidi ci talaamiid bu boobaa kon dang naan fatimatu mustasna bi illaa marfu'un bi dammati li annahu badalun min at-talaamiid ndax moom day mooy badal ki remplacer talaamiid beneen exercice bi beneen exemple bi nga xam ne moom lay analyse mu ne maa daxala illaa fatimatu maa daxala duggul illaa fatimatu ku dul fatima nga ne maa an naa fi ya ngay wax moom de day day day dàq daxala fi'lu maadin mabniyun moom fi'l verbe bu passé la bu weesu la ina accompli la yun boo xam ne dañoo mabni du change daxal du mënuñoo wax daxal yi daxalu daxal déedéet daxala rek illaa xarful istithnaa mabniyun moom xarfu istithnaa la particule istithnaa pas xaraf benn de gis nga illaa lool mënoo benn xaraf la particule fatimatu nga ne mustathnaa bi illaa moom mustathnaa moom lañ seppee jaare ko bi illaa ci illaa marfu'un dañ ko rafaa bi dammati ci damma li annahu ndax moom badalun min ahad moom mooy ki remplacer ahad bu dee dañoo taqdiruhu danga naan maa daxala ahadun ay maa daxala kenn duggul illaa Fatima bu doon nag da ngaa jàpp ne talaamiis la danga naan mustasna li annahu badalun badal la min na talaamiis mais comme que ahad nga jàpp loo def nag baax na nga ne kon badalun ndax moom badal la min ahad ahadun boobu ahad kenn mahzuuf boo xam ne nag dañ koo effacé léegi nag pour jeexal mu ne la tamarin exercice an shi salaasa jumalin fiiha aqsaamul mustasnaa bi illaa as-salaasatu defaral salaasa jumalin ñetti phrase fiiha yoo xamante ne ci phrase yooyu aqsaamul mustasnaa mustasnaa ñetti xaaju façon mustasnaa bi illaa ci illaa yi nga xam ne as-salaasatu yi nga ñu gis mooy bu njëkk bi kon phrase bu njëkk bi mooy phrase boo xam ne affirmative la te mustasna minhu bi dañ koy tudd phrase boobu bu mel noonu deuxième phrase bu mu nekk phrase négative boo xam ne mustasna minhu bi dañ koy tudd troisième phrase bi ngay defar muy phrase négative buy dàq boo xamante ne nii nag mustasna minhu bi kenn tudd ko kon ñetti phrase yu mel noonu ngay def ngay defar te nag naam mustasna bi illaa waxuñu la xayro ci ci illaa léegi bi ci tegu beneen exercice mu ne udbut harakata ma lawnu ahmaru udbut maasal harakata ma lawnu ahmar nekk en rouge phrase bu njëkk bi maa jaa miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas illaa ami raa tegu ci ak haa bi nga bi tegu ci miim boobu yaa tegu ci yaa ko war a maas loolu mooy lii nag dane rek nga maas li nekk en rouge kon mooy gaa yi ñëwuñu ku dul seen mooy peuple bi ñëwul lu dul seen njiit lu dul njiitam bi ci teg mu ne yanqu yan yanqu yanqu bi tegu ci saad bi yaa ko war a maas ku laam bu am shadda bi tegu ci yaa ko war a maas shay shay hamza bi nga xam ne ci kaw alif bi la ne ci kaw euh, ligne bi la nekk nga war koo maas bil infaa xaaf bi tegu ci xaaf boobu yaa ko ramaas illal il illal il miim bi tegu ci miim boobu yaa ko war a ko ramaas yanqu saad boobu yaa ko ramaas ku lam bi am shadda bi yaa ko ramaas shay hamza bi nekk ci kaw liñ bi yaa ko ramaas bil infaa xaaf bi ci tegu yaa ko ramaas illal il miim bi ci tegu yaa ko ramaas mooy lépp day wàññeeku ci booy jël di ci jël di joxe lépp loo xam da ngay jël di di ci tibbe di joxe day wàññeeku ba mu des xam-xam ndax xam-xam boo joxee nekkul ne moom bu ma jàngalee nit benn téere cela ne veut pas léegi man bu ma ko jàngal lu ma ko jàngal rek moom moo koy xamati léegi dootu ma ko xam demewul noonu bu doon loolu la kenn du jàngal kenn ku nekk lu mu xam du koy téye alors que alal ji bu ma yoroon un million jël cinquante mille yi maye mooy bu ñu compter sama un million yi wàññeeku na. lépp kon day wàññeeku moom des xam-xam bi ci tegu kon yaa war a maas yooyu laa taqu laam bi laa taqu laam bi tegu ci yaa ko war a maas illal bi tegu ci xaaf boobu ko war a loolu mooy bul wax lu dul dëgg laa taqu laam bi tegu ci yaa ko war a maas illal ha xaaf bi ci tegu yaa ko war a maas bi ci tegu mazaarani illaa fari mazaarani illaa fari daal bi ci tegu daal boobu tegu ci rii bi yaa ko war a maas mooy kenn ziyaar si wu seet si wu ku dul farid farid bi ci tegu rajaal jay rajaal jay shiin bi ci tegu shiin boobu yaa ko war a maas illaa katiba illaa katiba après baa bi taabu tëju tegu ci yaa ko war a maas minhu lool mooy raja al jay shiin bi yaa ko ramas illaa katiba taabu tëju bi ci tegu yaa ko ramas minhu mooy armée bi yépp dellu si na ba mu des bi ba mu des benn contingent ci armée bi moo ñëwul peut-être dañ leen a bi ci tegu lam yaatami lam yaatami daal bi tegu ci daal boobu yaa ko ramas illaa ala haa bi tegu ci haa boobu yaa ko ramas lam a lam a boog lam aatami daal bi ci tegu yaa ko war a maas illaa alallah haa boobu ci tegu yaa ko war a maas mooy bul wéeru mukk ci kenn ku dul ci yàlla subhaanahu wa bi mujj mu ne ku laam bu am shadda bi tegu ci laam bu am shadda boobu après ku bi yaa ko war a maas shay après hamza hamza bi nga xamante ne nii dafa nekk ci kaw ligne bi yaa ko war a maas haali haali kaaf tegu ci li boobu kaaf boobu yaa ko ramaas illaa wajj haa bi ci tegu yaa ko ramaas allah haa bi tegu ci haa boobu yaa ko ramaas ku laam am shadda bi yaa ko ramaas shay hamza bi ci kaw liiñ bi yaa ko ramaas haa lii kaaf bi ci tegu yaa ko ramaas illaa wajj haa boobu yaa ko ramaas allah haa bi ci tegu yaa ko ramaas loolu mooy lépp lépp lu ne rek lépp lu existe lu existe lu nekk day alku ba mu des suñu boroom subhaanahu wa ta'ala léegi yii nag maas rek la la wax dernier exercice mu ne la enrib ma lawnu ahmar enrib eh, analyser ma li nga xamante ne nii lawnu moom couleur mahmaru dafa nekk en rouge ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim laqad anzalnaa ilayka aayaatin bayyinaatin wa maa yakfuru bihaa illal faasiquun laqad anzalnaa ilayka aayaatin bayyinaatin wa maa yakfuru bihaa illaa al-faasiquun laqad dëgg-dëgg anzalnaa wàcce woon nañu ilayka ci yow sayyidinaa wa rasuulinaa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aayaatina ilaaya bayyinaatin yu leer nañ wa maa yakfuru te du weddi bihaa ci aaya yooyu illaa al-faasiquuna lu dul ñu kàccoor ñi lu dul kàccoor yi léegi nag lan moo ci nekk en rouge ayatim bayyinatin moo nekk en rouge moom ngay analyser ak alfaasiquuna kon ayatin bayyinatin ak kuuna moom ngay analyser kon foofu la cours bi yem loolu pour bii di ñëw léegi nag vingt